Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fi kitaabi l-libaas wa fi l-baabi s-saabi'i ashar ba'da l-mi'a وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت kuffina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati athwaabin biidin sahuliyatin min kursufin laysa fiha qamiisun wala imaama muttafaqun alayhi as-sahuliya bi fathi as-siin wa dammiha wa dammi al-haa al-muhmalatayn siyaabun tunsabu ila saxul qaryatun bil yaman wal kursuf al qutn kon al imaam al haafiz ibn Sharaf Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahullahu ta'ala mu ñuy ñëwal ci bunt bi ñu nekk ah, di baabu istihbaabi thawbil abyad muy téeméer ak fukk ak juróom ñaar ci garab numéro garab gi walla tool bi wala bunt bi ci téere bi ñu nekk kitaabu al-libaas bunt bi di wax ci sopp gu sol lu weex ah, ak possibilité sol lu xonq ak lu wert ak lu mboq ak lu ñuul wa jawaazihi min qutnin wa kattaanin wa sha'r possibilité yu nekk loolee nekk ci coton ak li nga xamante ne mooy leen ak euh, euh, euh, li nga xam ne mooy ci deru animaux yi ak tamit yi nga xam ne fourrure yi wa ghayriha ak yi mel ñoom illa alxarir ba mu des li nga xam ne mooy alxarir mooy li nga xam ne mooy sooy di soie ci suñu jotaay bii ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadis numéro sept cent quatre-vingt-cinq moom lañ mujj woon gis mu noon waan abi sa'id amr ibn hurayth radiyallahu anhu annahu qaala ka'anni anzuru ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi imamatun sawda walillahi alhamdu wal minna Euh, tey nag muy jël xadis bi ci tegu di xadis sayyidatu Aïsha comme niñ ko yëgle woon mooy xadis numéro 786 mu ne wan waan Aïsha mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci Aïsha sayyidatuna ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qaalat mu ne neena kuffina utal nañu linsel kuffina sàngee nañu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ba mu génnee àddina ñu koy toppatoo di ko denc ca lañ ko sànge fii salasati aswaab ci ñetti làmbaay ñetti euh, làmbaay yoo xam ne biidun yu weex tàll saxuliya jóge ca saxuul moo tax mu ne saxuuliya bi fathi siini wa dammiha dañuy wax saxuuliya di wax suxuuliya waaw waaye ci alminhaj mu ne nag wal wal wal wal fatha afsah waaw bi muy shara euh, euh, saxiixu muslim ibn al-Hajjaj mu ne kanta fa mooy fatha bi nag sa loolu moo gën a fasa ci langue waaye dañuy wax suxuuliya su dañ koy wax mu ne wa dammil xaa i xaa bi nga xam ne almuhmalatayni nga xam ne xaa bi eh, mooy wa dammil xaa mooy eh, siin gi amul tomb ah bi fatxil siini wa dammiha wa mooy siin beeg xaa bi ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci tomb du saxu du saxuliya déedéet boo xam ne amul tomb waaye bi nga xam ne moom it alxaa moonaam almuhmalatayni ndax ñaar siin beeg xaa bi lay wax yooyee nga xam ne amu ci tomb dañuy wax suxuliya suxuliya bul wax eh, wala saxuliya saxuliya nag nee na moo gën a fasaa ci alminhaj waaye bu wax saxiliya wala saxaliya non saxuliya wala suxuliya mu ne loolu siyaabun ay yére la tunsabu yoo xam ne ñu ngi koy euh, askane ila saxuwul tur bi mu ngi jóge benn fu ñu naan saxuwul qaryatun bil yaman benn gox la benn dëkk la bu nekk benn village bu nekk yaman nga xam ne fa lañ doon defaree yére yi ñu tudde ko fa comme liñ la waxoon fay ne la comme ñu naan ceebu Cambodge ceebu Pakistan waaw jaay ma ceeb bi ci Pakistan bi loolu mooy dañ dañ koy askanale fa nga xam ne fa la jóge yére yi yépp na ko noonu la muy saxuliya eh? qaryatun saxul benn dëkk la bil yaman bu nekk ca al yaman waaw mu ne kon yonent may saat salaam kuffina fi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati abwa aswaabin ci ñetti yére yoo xamante ne nii biibin saxuliya dañoo weex tàll saxuliya ba pare nekk Euh, kojoo ca saxul après dinañ ñëwaat ci loolu bu ñuy ñëw ci euh, taxrij bi ngir bañ a gudd fii min kursufin wal kursuf mu ne wal kursuf al qutnu al kursuf mooy coton waaw mooy kon yére la làmbaay la yoo xam ne dafa weex tàll ba pare nekk ci coton laysa fiiha qamisun lañu ko sànge amul li nga xam ne mooy jàllaaba xamis amu ci solul nekkul yére boo xam ne dañ ko cee boole wala imaama waaye du caagante ne mooy kaala amul woon kaala amul woon xamis amul woon kaala mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaam al xaafiz al buxaari naka noonu imaamu muslim abul xuseyn bokk nañ ko solo la ca suuf gis nañ ko sànq mooy kaddu yi nga xamante ne waxoon na ne moom al imaamu rahimahullah da koy leeral léegi kon jàngati ah. laaj bu njëkk mooy est-ce que hadis bi moom dong moo ko solo ñu ne déedéet al imaamu Malik eh, rahimahullah dina ko ci Muwatta kitaabul janaa'iz baabu maa jaa'a fii kafanil mayyit indi na ko foofu ci eh, eh, Muwatta naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal dina koy solo al imaamu Abu Daawuda at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja mooy al-jamaa ñépp ko solo waaw mooy imaam Maalik solo na ko imaamu Ahmad solo na ko imaam Abu imaam uh, uh, uh, al-Bukhari Muslim imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii al-imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci bërëb yu bari ci Sahih bi. Eh. léegi nañ jël bi nga xam ne moom la def ci kitaabul janaa'iz baabu alkafan bi ghayri qamiis mu ne haddasanaa Abu Nu'aym imaamul Buxaari mu ne nettal nañu Abu Nu'aym di al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammaad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Sufyaan mu ne ki ñu nettal mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Hishaam moo ko jëlee ci Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi Abul Munzir ñu ne Abu Abdillah ñu ne Abu Bakr radiyallahu ta'ala an ali Zubayr an Urwata moo ko jëlee ci baayam bi Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma al-Qurashi al-Asadi al-Madani Abu Abdillah an Aisha mu jëlee ko ci tantam ndax moo doon seeru seeru yaayam sayyidatu Asma bint Abi Bakr mooy yaayam waaye mu jëlee ko ci seeram di sayyidatu Aisha di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 suxuulin kursufin voilà léegi euh, léegi kanta al imaamu indi na tamit comme ni nii yi ko imaamul kii indi ah ah comme yii nga xamante ne nii moom la euh, al imaam euh, kii ibn an-Nawawi indi kitaabul janaa'iz baabul kafan bilaa boobu mu jaar ci euh, Ismaïl ibn Abi Uways ah, mu daal di koy jële ci euh, nijaayam di imaamu Malik mu jaar Hisham an abihi ibn Urwa mu jële sayyidina Aisha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuffina fi thalathati athwabin biidin sahwiliyatin laysa fiha qamisun wala imama kanta al imamu <coughs> Muslim Abul Husayn rahimahullahu taala moom indi na ko mu ngi ko indi ci kitaabul janaa'iz baabun fi kafanil mayyit mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne wa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Kurayb mu ne ki ñu nettali imaam Muslim moo Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali Abu Zakariya an-Naysaburi al-Khurasani al-Minqari al-Hafiz rahimahullah di rayhanatu Naysabur wa Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Abu Bakr ibn Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Wasiti al-asl al-Kufi rahimahullahu ta'ala ak sama beneen sëriñ ñett la wa Abu Kurayb di Abu Kurayb ah, moo noon dakkantalam waaye mu ngi tuddoon Muhammad ibn al-Ala ah, Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi sëriñ wa kutubu sitta rahmatullah ala al-jami' wal lafzu li Yahya mu ne kaddu yi may indi nag sëriñ bi ma njëkk a tudd la di Yahya ibn Yahya Rayhanatu Naysabur mu ne qaala Yahya Yahya nee na axbarana moom nii la kaddu yi la utilisé na xabaar nañu qaala la xanaa ni kanta Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Abu Kurayb bu ñoom dañ ne axbarana dañ ne haddathana ne te nañu Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum Abu Muawiya al-Kufi rahmatullahi alayhi léegi moom an Hisham ibn Urwa gis nañ ko sànq an abi gis nañ ko sànq muy Urwa ibn Zubayr an Aisha gis nañ ko sànq radiyallahu anha anna qalat kuffina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati athwabin biidin sahuliyatin min kursufin laysa fiha qamisun wala imama après ginnaaw gudd loolu waaye fii lañ ci yem walillahi alhamdu wal minna kon ginnaaw bi nga xam ne lañ gis jàngat bu njëkk ci euh, muy taxrij bi fi ngay fekk xadiis bi ak ñi ko solo ak naka la ko kàddu yi nga xam ne ñaar ñi mu lim en tout nañ ko euh, ñoom ñi nga xam ne noonu lañ ko soloowe ci yenn bërëb yi mais du bërëb yëpp du ak matal ndax imaamu muslim rahimahullah moom daa dajale affaire yi indi bi benn bi lañ wax nii beneen bi da ko cee teg ñu taqaloo léegi kon ginnaaw loolu kon ginnaaw lool lëkkaale bi ak buntu bii di wax sopp bu ñu sopp sol lu weex ah baabu istihbaab as-sawb al-abyad mu ñëwaat ci comme niñ la ko waxoon bi ñuy jeexal xadiis bii ñu génn jotaay bii ñu génn te xam nga loolu euh, ñëwoon na ci ci lu jiitu indi woon ci ñaari xadiis ci ngëneel gi nekk ci sol lu weex ndax xadiisu Ibn Abbas bi ak Seydina Samura radiyallahu taala anhuma ku ci nekk mu ne yonent bay saa na ilbasu min siyaabikumul bayaad fa innaha min xayri siyaabikum wa kaffinu fiiha mawtaakum surtout foofu sol leen ci seen yére yi la nga xam ne moo ci weex ndax mooy bi gën ci seen yére yi wa kaffinu fiiha mawtaakum te dee leen ci utal kafan càngaay da ci sànge nga xam ne ñooy seen way dawlu yi bu ñu génnee àddina Seydina Samura lii moo doon bu Seydina eh, Ibn Abbas Seydina Samura radiyallahu anhu mu ne woon Yonent bi saa saam da ne ilbasul bayaad fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu fiha mawtaakum mu ne sol leen Yonent bi saa ne sol leen lu weex ndax moo gën a sell moo gën a moo gën a teey tan na ngeen wa kaffinu fiha mawtaakum te ngeen denc ci utal ci ay lincel ñi nga xam ne ñooy seen way dewlu yi eh, loolu waxoon nañ la jàlloon na ci léegi lii nag daf ko indiwaat ngir wane ba léegi ngëneel gi nga xam ne moo nekk ci yére bu weex ak làmbaay bu weex yeneen bi alayhi salaatu salaam mi ko doon digle ba nga xam ne ci la ne ci kaw suuf di ko digal saxaabaan yi te eh, sikk nekkul ne ñi génnoon àddina bu doon leen doon taxaw noonu la doon def loolu mu doon digle ci loolu la doon ne mooy fexe li nga xamante ne mooy liñ leen di sànge mu weex moom ci boppam nag mu ndil ñu xadiis bii ngir delluwaat gina feddali li nga xamante ni mooy ngëneel gi nekk ci eh, yére bu weex eh, waxuma la ngir kuy dund waaye même kuy ki génn àddina la nga xam ne moom lay dajeeg boroomam mu nekk loo xam ne yére bu weex la loolu ngëneel gu mag yi ci nekk te loolu nag ngëneel goo gee mu ci li nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam mi ko doon jàngale moom itam ba mu génnee àddina lool la borom bi dëppaale ay mbiram moo tax sayyidatu Aisha ne kon kuffi na daal di nañuy denc daal di nañuy utal làmbaay rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah fii salasati abwaad aswaadin ci ñetti làmbaay ñetti ah, balaan ñetti yére yoo xamante ne bii din saxuliya dañoo weex tàll waaw biidun sahuliya ñu weex tàll d'un blanc immaculé waaw nga xam ne ñu ko doon defare dëkk boobee di saxuul am na ñu ne dañ ne ko biid siyaabun saxuliya li tax ñu wax ko mooy yoo xam ne dafa weex tàll waaw waaw dafa weex tàll wara al imaam ibn al Arabi al imaam an-Nawawi ci al Minhaj mu ne qaala ibn al Arabi wa ghayruhu hiya thiyaabun biidun naqiyya laa takuunu illaa min min al qutn mu ne ay yére yoo xam ne dañu weex waaw sell dara raxuleen immaculé laa takuunu du nekk nag illaa min al qutn lu dul ci coton mu ne waaye wa qaala ibn Qutayba kanta ibn Qutayba nag dane rek yére yu weex la waaw yére yu weex la waaye walam yaxussaha bil qutn waaye nag jagleeru ko ne ci coton lay doon am ñeneen ñu ne mën a waqaala aaxarun te moom la wax sànq euh, ci riyaad ci riyaad bi que ne moom daa nekk mansubatun ila sahul qaryatun bil yaman tu'malu fiha dañ ko euh, euh, askanele sahul muy dëkk boo xam ne yaman la nekk fañ koy defale waaw léegi nag mu ne al azuri rahimahullah nee na as-saxuliya bi bil fathi mansubatun ila saxul madinatun bil yaman mu ne buñ ne saxuliya maas ko sa fatha mu ne loolu ñu ngi ko askanale eh, saxul dëkk boobu nekk yaman waaye nga xam ne yuhmalu minha hadi siyaab fa la ñuy jële yére yi wa bi damm siyaabun biid bu dee nag saxuliya lool mooy yére yu weex waaw nga am ñu ne waqiila inna al qaryata aydan bi dam am ñu ne dëkk ba it dañ koy wax suxul suxul loolu it ñëw na mu ne lool xakaa xakaahu ibnu al asir fi nihaaya al imam ibnu al asir daal na koy nettali toxal ko ci téeréem boobu an nihaaya léegi nag euh, ginnaaw kon biñ gisee lii ak lëkkaale bi mu am mooy ci ngëneelu lu weex sopp lu weex ndax doy na ci rawatina ngëneelam que ne yonent bi alayhi lool mooy làmbaayam bu mujj te loolu la ko boroomam daal di dëppaale euh, kon loolu leer na léegi nag fii al imaam an-Nawawi rahimahullah ci bi muy saraal yi mëndil ñu ci yeneen i njàngat mu ne fii hada al hadith hadith bi ak hadith bi ko jiitu woon mu ne dañ ciy jànge wujubu takfinil mayyit waaw ci al minhaj que war goo xam ne moom la war ci génn àddina ñu utal ko sàng càngaay kenn du génn àddina rek ñu jël ko noonu walla dindil ay yére yim sol ak lépp ba solul dara ñu jël rek denc ko doon déedéet dafa war ni utal ko loo xam ne moom lañ koy suturaal mu ne wa huwa ijmaa'ul muslimiin lii moom consensus la mooy boroom xam-xamu jullit ci dëppoo amul kenn ku ci génn waaw waaw ne jaam bi nit ki bu génnee àddina dañ koy suturaal te bokk na yi nga xamante ne ni moom lañ koy suturaale mooy utal ko kafan waaye après ñu daal di koy denc waaw fa aq fa summa amaatahu fa aqbara voilà buñ koy denc nag laata ñu koy denc bokk na ci li nga xam ne moom moo war moo ñuutal ko loo xam ne càngaay la luñ koy lëmase luñ koy muure léegi nag mu ne wa yajibu fii maali càngaay googu nag lool nga xam ne wolof yi dañu tàmm naan percal li tax ma koy moytu mooy du loolu du tout le temps nga percal day weex ko nii la waaw mais waxoon nañ la ne yére yi yi nit ki doon jaamoo yàlla te loolu joxoon naa la ay misaal ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu ak ñeneen ke ne mooy man nañoo denc ni ci ci yére yi nga xam ne ay yére yu mu doon jaamoo yàlla la voilà kon nag euh, léegi mu ne wa yajibu fi maali dafa war ci euh, alalu ki génn àddina bala ñu ko miraas alal yi nga xam ne bu dee bàyyi na fi alal boo ñuy jël di miraas dara bokk na ci mooy ñu xool est-ce que kafan gi ñu jële ko ci alalam bu dee ne amul ko taxaw ne moo koy def bi sûr bu dee da am koo xam ne dane man maa koy jënd ak loolu te fekk loo xam ne moom nekk loon loo xam ne lu mu waajaloon la wala lu mu ne woon lu mu jot dénkaane woon ne na génn sama alal bu boobaa loolu mën naa nekk mu ne kon waju ji yajibu fii maalihi day war ci alalu nit ki génn àddina fa in lam yakun lahu maal bu dee amul alal joo xam ne ci wàllu ay lambaay ay yére yuñ ko mën a sànge wala ci alal yuñ ko mën a jëlal jëndal ko ko fa ala man alayhi nafaqatu ki nga xam ne mooy euh, euh, dimbali mooy dundal ko moom moomee aji waa faatu ji kamu war kooku mooy ki nga xam ne moo war a taxaw daal di koy jënd li nga xam ne utal ko làmbaay fa in lam yakun bu nekkoy nag ñoo ñépp ñi ko waroon a mën a defal lii ñooñu manuñu ko fa fii baytil maal bu dee ñooñ ñépp amuñ fa in lam fa fii baytil maal ci trésor public alalu réew mi jullit mi ci lañ koy jële fa in lam yakun bu dee nag bon amul jullit ñi amul baytu maal comme niñ mel léegi <laughs> suñu réew yi nga xam ne laykaar banu laykaar lañ waaw waaw mooy seen baytu maal pour leneen la du pour yooyu nee nañ laa démocratie exige la nangam ak la laïcité la séparation nàngamak ak yooyu waaw yi fi caaxaan yooyu fa in lam yakun wajaba ala al waaw bu dee nag amul jullit ñi fi nekk ci réew mi wala foo xamante ne doxaluñ fa charia comme la France loolu ab jullit bu génnee àddina amuñu loolu ñoo xam ne ñu ko defal kenn du ne nañ dem jox euh, amoon na assurance bi ya subhanallah wal iyaadu billah loolu moom yàlla nañu ci yàlla musal waaw parce que loolu dafa xaram assurance vie ci boppam baaxul waaw baaxul léegi nan ngay jëli la nit ki di waaje la mujj ngir mu deme ci dajeek boroomam nga jël ci yooyu di ko jox mu koy nga utal ko ci càngaay moo tax képp koo xamante ne nii yàlla def na say mbokk ba nga génnee àddina gaay di ut parce que amoon nga ko ñu topp assureurs yi assureurs yi di yéex bañ utal la leneen yow sant kooku sant sa yàlla waaw ñoo ñee nañu sant yàlla ba yàlla defee ne lañ ko càngaay jëwul loolu procédures yi yéex moo gën mu gaaw wal iyaazu billah waaw bu boobaa yéen waru ngeen ñëw naan assurance vie bi yéen ñi nga xam ne yéenay jullit ñi fi nekk yéenay seet yéen tey war ci yéen waaw yuwazzi'u al imaamu ala ahli al wa ala man yara bu dee jullit ñi am nañu njiit mais kees gi dara new ci te ay mbokkam yi ko waroon a def ak moom alalu boppam yooyu yëpp antuwul manu ne njiit bi mooy xool ne yéen diw ñoo xam ne gis na ne min zawil yasaar ñi nga xamante ne nii ahlul yasaar ñoom jot seen loxo jot na seen gannaaw mu ne yéen ñii bu dee kenn manula tëb jënd ko ci ñoom man na désigner ne yéen ñetti ñii yéen cotiser leen ngeen jënd kii bi quoi seen biir ngeen jëndal ji kafan waaw te ku mu wax amul nga am pourquoi man bo doo mu naan ma man ñeneen ñi déedéet wa man wala man yara ak ci kaw ña nga xam ne moom la imaam bi gis ne ñii moo ñoom ñu nañ ko def mën nañu ko waaw mu ne kon ginnaaw loolu mu ne fii anna sunnata fil kafani salaasatu aswa salaasatu aswaab anna sunnata fil kafan salaasatu aswaabin lirrajul mu ne dañuy jànge tamit ci xadiis sayyidatu Aisha bi kene liy sunna ci càngaay pour góor mooy ñetti yére ñetti làmbaay wa huwa mu ne loolu mazhabuna mooy suñu mazhab ñun shafi'iyye yi wa mazhabul jamaahir mooy mazhabu euh, euh, majorité boroom xam-xam yi mu ne wal waajibu rahmatullah alayhi wal waajibu sawbun waahidun mu ne nag li war mooy benn yére bu dee benn boo xam ne benn làmbaay boo xamante ne nii buñ ko defee dina wër ah, daj lépp loolu mooy li war yaram bi yëpp dina ko sàng mooy li war waaye nag wal mus waaye nag li gën li gën li gën li liy sunna mooy na nekk ñett comme ni ko nent bay salaam eh, eh, eh, doon niñ ko ko defale nii alayhi salaatu wassalaam mu ne wal mustahabu fil mar'ati xamsatu aswaab kantaa jigéen nag moom li nga xam ne moom lañ sopp eh, ci moom mooy mu nekk xamsatu aswaabin mooy eh, eh, mu nekk juróomi làmbaay wa yajuuzu mu ne mën naa nekk an yu yukaffana ar-rajul fii xamsa mu ne góor it mën nañ ko sàng ci juróom lakin waaye al mustahabu li ñu sopp daal allah yatajaawaza salaasa mu baña Euh, dépassé li nga xam ne mooy ñett wa am ziyadatu ala al xamsa fa israafun fi haqqi ar-rajuli wal mar'a mu ne kanta al imam an yi ci al-Minhaj ba léegi rahimahullah bu dee nag càngaay yi balaan ya ngeen ut dafa ëpp li nga xam ne mooy juróom loolu moom góor ak jigéen a ci yam loolu yàq ci buntu yàq lay far dugg kon nag mu ne kanta biidun mu ñëw ci côté biidun mu ne dalilun listihbab at-takfin fil abyad mu ne lim ne nent bay satan sayyidatu Aisha radiyallahu dañ koo càng utal sàngaay ci eh, yére yoo xam ne yu weex la mu ne loolu eh, teg tal la kenn dañoo sopp ñuy sàng eh, néew bi ci loo xam ne lu weex la mu ne wa huwa mujma'un alayhi loolu moom boroom xam-xam yépp ci dëppoo ah mu ne mu après mu tudd xadiis yi ñu gisoon bu Seydina Samura bek Seydina Ibn Abbas radiyallahu anhuma naan ilbasu ilbasu al-bayaad min siyaabikum al-bayaad fa min xayri siyaabikum wa kaffinu fiha mawtaakum mu tudd rek wa kaffinu fiha mawtaakum ci lu weex lim doon wax taf beneen bi bu Seydina Samura bi nee na fa ilbasul bayaat fa inna athar wa atyab wa kaffinu fiha mawtaakum kon loolu day wane li nga xamante ne mooy li nga xam ne moom lañ sopp mooy mu nekk càngaay yoo xam ne euh, malaan yoo xam ne yu weex la mu ne loolu dañ cee dëppoo mu ne mu ne wa yukrahu sib nañ nag al almusabbagha yi nga xam ne wa nahwiha min sii siina yi nga xam ne yére yi nga xam ne làmbaay yi nga xam ne dañ nee a cuub waaw ci yeneeni couleur ak yeneen yoo xamante ne ay yére yu taar la ah nga ñëw euh, yoo xamante ne euh, nga ñëw ne loolu ngay sàng bàyyi lu weex quoi ki nga xam ne moo génn àddina mu ne loolu sib nañu ko mu ne wa amal xariiru kanta nag waa léegi nag euh, sooy nag mu ne fa qaala naa suñu mbokk yi Shafi'i yi rahmatullah nee nañ yahrumu takfiinu rajuli fii moo dafa xaraam moom ñuy utal càngaay góor gi li nga xam ne mooy sooy wa yajuuzu waaye nag wa yajuuzu takfiinul mar'ati fiihi ma'al karaaha mu ne bu dee jigéen nag loolu mën naa nekk waaye dañ koo sib ànd ak sib ak sibil lu tax parce xam nga góor yeneen bay sa sam doon tere non seulement ñu sol yérey sooy mais di ko toog di ci toog waaye loolu sauf que teera googu comme niñ ko waxe woon te gise woon ko ci xadiis bële xadiis yi naa euh, su euh, Xudayfa bi radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne ci la doon wax euh, dihqaan ci la xaañe woon dihqaan jël dihqaan sa waaye jël affaire bi ne ko waaw waaw ba pare ne gars yi bu ngeen gisee ma def ko lii mooy dama ko yàgg wax benn du benn du ñaar ne ko kat yonent may saa saam tere nañu ñuy naan ci ndabal or wala xaalis Euh, ba pare mu ñëw wax ne bokkoon na la talbasul xariira wala diibaaj waaw boobu bañ koy gis waxoon nañ ci masala yooyu waaw kon que jigéen nag moom bokkul ci tere bi mooy sooy ah. kon bu boobaa moom comme que mën na koo sol buy dund bu génnee àddina ñu sànge ko ci tamit loo man da nekk sauf que bu boobaa bàyyi nañ ak cibeel dañuy dugg parce que yu weex yi yonent may saa saam digle bu boobaa euh, euh, même bu dee ne danga ma ne ma sooy bu weex nag ñu ne la waaw même bu dee sooy bu weex mu ne loolu day ànd ak maal karaha waaye loolu it nit mën na ne lay fihi karaha parce que amul ci jigéen parce que tamit benn affaire la mooy jigéen ki boppam dañ koo permettre lañ ko permettre mu sol ba muy dund bu génnee àddina amul dara lu koy tere rawatina bu dee ne euh, euh, nangu na mooy weex na en plus mooy biir bi dugg na te mbir la moo xamante ne mais sauf que comme que dañ koo tere woon góor ñi euh, le fait que loolu daal seet boo xam ne. man nañ ci sàng ñëpp góor ak jigéen te kenn du ci xëccoo kenn du am benn xëccoo ci boroom xam-xam yi mooy li gën wallahu taala alam mu wa kariha malikun wa ammatul ulama yi rahmatullah alayhi at-takfina fi al-harir mutlaqan waaw moom lañ la doon eh, lii mu ne kanta imaamu Malik ak ëpp nag ci boroom xam-xam yi ñoom dañ ne eh, di sànge li nga xam ne aji néew gi aji ki faatu ci euh, li nga xam ne mooy sooy moom dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo sit ci luñ joyal wala dañ koo tere kariha bi man naa bañ a nekk dañ koo sit kese dañ koo tere voilà même bu dee permettre nañ ko jigéen loolu permission la te bi muy dund la bu génnee àddina nag yonent bay saa saam xamal na nañu ay yére yi nga xamante ne moom la ñuy kii mooy ya nga xam ne dañ koo permission wa taxoon ñu maye ko loolu nit ki bu génnee àddina bu ñu toppaat ci loolu waaw waaye wax naa la karaas ah boobu sax amu ci parce que mooy dañ ko koo permettre te amul dara luy wane benn texte bu ñëw di wane ne dañoo tere euh, jigéen euh, ñu koy sàng ci sooy voilà maa daama moom daganoon na ci moom waaw moom bi muy dund bu génne àddina nekkul loo xam ne lu xaraam la nga ne ma euh, zina gi nag ma ne la zina gi loolu dañ ko daganal bu dee ne nit ki day dund ngir mu bu dee jigéen gi mu defal ko ki nga xam ne mooy boroom këram bu dee boroom kër la mais pas l'opinion publique loolu taxawoon nañ ci voilà ak saw bu shuhra ak tamit bëgg a siiw yooyu yëpp dañ koy tere xam nga voilà bëgg a siiw yooyu euh, moo tax rawatina nag ci génn àddina nga xam ne day dem ci boroomam loolu jël li gën a màgg li nga xam ne yenente way sa sam loolu lu dénkaane woon ñu doxal ko loolu moo gën defal ko ko moo gën wallahu taala alam léegi nag mu ne qaala ibnul munzir mu ne al imaam ibnul munzir nee na wala ahfadu xilaafahu mu ne man eh, eh, jàppuma takkuma lu wuteeg lii nga xam ne imaam moom la ne imaamu Maalik ak amatul kii dañoo sit ñuy eh, takfin fil xariiri mutlaqan ci loo xam ne lu ñu jooyal la mu ne lu wuteeg lii moom man gisuma ko mais imaamu Nawawi lim ñu wax sànq. mooy eh, eh, eh, mën na dugal lool mooy bu dee kar karaaxa gi mooy sip la waaw bu dee sip la waxu Shafi'i yi day duggaale ndax dana wa amal xariiru fa qaala ashaabuna yaxrumu takfi yuxramu takfiinu rajuli fii wa yajuuzu takfiinu almar'ati fiihi ma'al karaaxa voilà loolu ñoom dañ ne bu dee jigéen mën naa nekk waaye ànd ak jigéen ak ci biir imaamu Maalik ak ammatul ulamaa ñoom ñu ne takfiinu fil xariiri mutlaqan dañ ko sip voilà bu dee sib googu mooy Shafi'i yi nee nañ bu dee jigéen nit sib gi dugg na bu dee góor moom day xaram voilà léegi nag mu ne wa qawluha wax ji nga xam ne moom la wax ne laysa fiha qamisun wala imama amul qamis te amul imama mu ne maanaahu lam yakun fi qami fihi qami fi qamisin wala wa innama kuffina fi thalathati athwabin ghayrihima mu ne loolu nag côté boobu ci hadis bi sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne yonent bay saasaam dañ koo denc ñetti yére yoo xam ne amul xamis amul kaala mu ne loolu moom maanaawam mooy nekkul woon ci liñ ko dence xamis amu ci waaw waaye it kaala amu ci waaye ci ñetti yére lañ ko denc yu wuteeg yére ba soloon moom alayhi salaam bañ ko doon sange kon bañ ko doon bañ koy sot di ko sang di ko di ko sang kon mu ñuy sange néew boobu ñoom naa Ali ibn Abi Talib ma ko doon def boobu ñoom radiyallahu anhum ginnaaw biñ paree kon dañoo dindi yére yéen yonentu way saa saam soloon te loolu mooy dëgg ndax ci boppam euh, am na xadiis boo xam ne taabi'i bi nee na Sayyidatu Aisha moo leen génneel ab yére boo xamante ne ne ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de ci liire bii ci la génn àddina allahu akbar waaw allahu akbar <coughs> mu ngi noonu kon nag loolu lu ama am solo la kon loolu mooy yére boobu ah kon yére boobu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy kenn bokkul woon ci li nga xam ne moom lañ ko dencaale <laughs> loolu moom leer na waaw kon nag moom lay wax nii mu ne kon loolu lay wane ne kon yonent bay saa salaam kamis bokku ci imaama kaala bokku ci waaw ñetti yére walam yakun ma salasati shay'un akhar ñetti yooyu làmbaay yooyu nag nga xam ne ca yaman lañ ko jële mu weex tàll leneen bokku ci dareen wax jo mu ne hakaza naka nii fassarahu Shafi'i wal jumhurul ulama mu ne naka nii ma wax man imaamu Nawawi noonu la ko imaam Shafi'i daal di eh, firé ak mbooleem majorité borom borom majorité bokk lépp ci borom xam-xam yi wa huwa sawaab te mooy li jub alladi yaqtadihi zaahirul xadiis yi nga xam ne mooy li feeñ ci xadiis bi loolu la wane te beneen li koy wane mooy li ma la wax sànq xadiis boobu yonent Sayyidatu Aysa wane li nga xam ne mooy ab yére ne yére bii ci lañ génn ci la yonent bari saa sànq génn àddina te xam nañ ne yére boobu dañ koo sang bañ koy sang kenn dindiwul yére yi dañ koo sang ci dañ koo sa sàng ci kaw yére bi di sotti ndox mi di di di di di ko euh, kii noonu di ko di noonu yére boobu dañ koo dindi sinon Sayyidatu Aisha doonu ko woon yoraat ba ko di ko wan après bu doon suulaale woon nañ ko moom loolu kay dafa leer <laughs> mu ne kon lii lool la loolu maa ko ci yokk xaalu ñu ne wa yustahabbu hmm? allah yakuna fil kafani mu ne te boroom xam-xam yooyee ñun Shafi'i yéeg lépp ci boroom xam-xam ñeneen daal dinañuy sopp que mu bañ nekk ci càngaay gi xamisun wala imama waaw mooy mu bañ a nekk xamis wala imama mu bañ cee nekk loolu sopp nañu ko waaw mu ne wa qaala malikun wa abu hanifa kanta imamu malik ak imam abu hanifa rahmatullah alayhi maa ñoom dañ ne yustahabu xamisun wa imama contraire lañ wax dañ ne ma ne sopp nañ ku génn àddina bu génne àddina lañ koy cànge mu bokk xamis ak mu am ci xamis waaye mu am kaala léegi ñëw mu ne wa ta'awwalu al-hadith ala anna ma'nahu laysa al-qamisu wal-imamatu min jumlati thalatha wa innama huma za'idani alayhima wa hadha da'if waaw waaw <laughs> mu ne ñoom dañu ñoom neneen lañu interpréter affaire bi dañu ne maanaaw hadith bi mooy xamis beeg imaama bi dañoo bokk ci mboolooy ñetti bokk laysal xamis min jumla bokkul ci ñetti yére yi mu doon lim loolu kese la waaye ci la woon ñàkk koo tudd nag tegkool ne bokkuñ ñoom noon lañ ko jàppe que ne lool wa innama huma zaidani alayhima dañ koo mooy yére yére dañ ko yokk ñetti yooyu ci ñaar ci xamis bi ak imaama bi mu ne lii moom dëgërul waaw waaw <laughs> waaw yasbut saxul annahu sallallahu alayhi wasallam que ne yonente bi kat daal nañ koy denc fi xamisin wa imaama waaw mu ne te lii day wone ne kon qamis bi nga xam ne moom do hada al hadith yatadammanu anna al qamis alladhi ghusila fihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam nuzi'a anhu 'inda takfinihi wa hadha huwa as mu ne loolu day wone kene eh, eh, eh, li nga xam ne mooy liy dëgg mooy yére bañ ko sàngaloo sàngale woon te mu génne ci àddina dañ koo dindi après te loolu mooy li nga xamante ne mooy dëgg waaw loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg te wax nañ la hadis bi koy wane eh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi nga xam ne ci la wan eh, <coughs> tabiin yooyu ne lii de yére bii de moom la yonent bi alayhi salaam bi mu génnee àddina ci yére bii la génne àddina te bu ci dool loolu bu doon dañ koo suuraale eh, kon nag bu boobaa loolu loolu mënu la nekk quoi waaw kon loolu kon doonu koon yor si ma suuraan nañ kon loolu moom dafa leer euh, mooy li gën a dëgër ci li nga xamante ne ni euh, mooy euh, li dëgg kon nag léegi ginnaaw loolu al imaam al xaafiz an-Nawawi ba léegi mu daal di ciy teg mu ne bon indi na benn xadis boo xam ne ne amma xadis wa amma al xadis alladhi fi sunan abi dawud waaw après nee na te loolu mooy li gën a dëgg te yére yi ko sange dañ koo dindi après doon tooyal ñetti yére yi nga xamante ne moom lañu ko euh, moom lañ ko sànge mu ne kanta xadis bi nga xam ne moo rot ci sunan al imam abu dawud an ibn abbas radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alayhi wasallam kuffina fi thalathati aswabin al hulla thawban kene yonent bi alei saatu salaam bi dañ koo denc ci ñetti yére boo xam ne complet boo xam ne am complet ba am ñaari yére mu ne wa qamiisu alladhi tuufiya fiihi ak yéreem bi nga xamante ne nii moom la génne àddina mu ne loolu daa dëgërul fa xadiisun da'if xadiis la bu wéré di laa yasihhu wérul al ihtijaaju euh, di ci sukkandikoo waaw li anna Yaziid ibn Abi Ziyaad ahadu ruwaatihi mujma'un ala da'fi ndax Yaziid ibn Ziyaad bokk ci ñi soloo xadis bi ñëpp boroom xam-xamu xadis yi ñoo dëppoo ko ne kii wérul laa siyama rawatina waqad xaalafa bi riwaayati siqaat dafa wuteeg yi gën a dëgër mooy xadis yi ñu nekk kon nag mu ngi noonu loolu lu ama am solo la waaw kon euh, loolu lépp mooy kon xadis bi gis nga loolu la al imam rahimahullahu taala daal di indi al al al minhaj sarh sahih muslim ibn al-hajjaj kon nag walillahi alhamdu wal minna ci kaw noonu kon gis nañ fii ci suñu li li nga xam ne moo taxoon mën di ko fi mooy wane ba léegi euh, ngëneelu sol lu weex rawatina non seulement kiy dund waxoon na ngeen génn bu ngeen génne ku génn àddina ngeen ci ngeen ko ciy sànge waaye moom alayhi salaatu salaam ci boppam nga xamante ne borom bi waxoon nañu te waxoon na ko ne walal axiratu xayrun laka minal uulaa walal axiratu te li alaaxira xayrun moo gën laka ñeel la minal uulaa ci bu jëkk gi waaye say mbir lépp loo xam ne moo mujj moo gën li jëkkoon ci yow yonent may saa saam nag lii la ko borom bi tëjale àddinaam mooy li ma fu mujjee yor ci mbiru àddina demaal ak moom mooy la nga xam ne moom lañ ko sànge te dafa weexoon bi biidun saxuliya nga xamante ne kon dafa weex kon lool bi feddali nga neelu sollu weex xadiis bii di ñëw nag insha allahu taala muy ñëw nag ci hadith numéro cent 785 di ñu wax waa sol lu ñuul li nga doon wax xam nga sol lu ñuul gisoon nañu ko côté euh, kaala ñu ne comme que kaala la kon loolu day wane ne leen le mën naa nekk mu nekk bàyyi sax mën di ci hadith boo xamante ne yonentuwaay sa saam ci boppam wa jawaazil aswadi euh, wa jawaazil ahmari wal axdari wal asfari wal aswad bii di ñëw ma dikkal la ci man imaamu Nawawi samay bàyyil noonu ma ne la waaw kon baax na yaa fadilatal imaam jazaakallahu anil islaami xayra kon bii di ñëwaat